Eh, dañ ci jàngale ne gis nga li ngay gis ci diplomatie léegi ñoo xam ne ñoom seeni se ñi ñu neexool rek la ñuy waxtaanal pays yoo xam ne ñoom loolu sax du du du du dara ñi ñu bokkal xalaat daal bokk ak ñoom vision du monde képp la ñuy waxal ñi ci des ñu boycotté leen voilà c'est des états voyous l'islam du doxale noonu l'islam du doxale noonu ndax ñi nga bokkal xel moom xalaat loolu garaawul lool mais boo nee man je ne discute mais mes mais mes mes mais loolu mooy diplomatie léegi boo gisee gars yi ñu mettre au ban ñenn ñi yenn pays yi ne ñu waxtaan ak ñoom ba pare yéen yéen yéen li leen si li leen jotele ngeen dinañ ko résoudre saa ñu waxtaan saa ma waxtaan ak ñoom. boo gisee bokk na ci li tax euh, euh, problème u Corée du Nord bi du réglé wu bi bii manu la réglé wu parce que américains yeneen du ñu waxtaan ak ñoom direct te ñoom coréens yi ñoom ñoom waxtaan direct ci lañ bëgg mais wax nañ dëgg mooy ne du ma ne man ñi ma neexool man les États-Unis way on on discute qu'avec la France la Suisse le non le Canada les Nouvelle-Zélande non loolu loolu loolu dara yonent bi alayhi salaam ñun moo jàngal ne en matière de diplomatie nit ki ñépp ngay waxal jullit bi amoo barrière amoo barrière mais Kisra lan la doon jaamu Kisra lan la doon jaamu. ndax boo ma nee Qaysar nga ne non Qaysar ñoom li ñu doon jaam mi mi euh, euh, bon ñoom malgré tout comme même religion monothéiste lañ amoon loolu mën nga ko wax mooy ne ñoom religion ñoom yaa ñoom xam ñoom gëm nañ ni am na yàlla boo xam ne kenn la même bu dee ne après dañ koy utal ñeneen naan Seydina Isa ak wal iyaadu billah ci lañ. mais ñoom religion révélée la man nga ne ñooñu non c'est normal parce que religion moom religion révélée la nit ñi religion révélée ne woon mu yónni leen lool mais Kisra la doon jaamu Kesrowe lan la doon jaamu mais Kesrowe li mu doon jaamu mais xam nga mooy la mais safara la doon jaamu ak naar bi nga xam ne dañ doon wax naan du ma sa fay du masa fay le feu éternel loolu lañ doon jaamu ñoom mais yeneen bi saa salaatu salaam neewul non man ñooñu man duma manuma waxtaan ak ñoom duma waxtaan ak ñoom duma leen bind bu may bind lettre duma leen bind dama leen fiy teggi non parce que ñoom amul dara lu ñuy jaamu ñuy jaamu ay ay ay ci ay ay safara non dafa bind ñépp dafa bind ñépp bind ñi nga xam ne ñoom gëmoon nañu religion monothéiste yi comme c'est euh, euh, euh, waa Habasha waa Abyssinie waa Rome waa waa Constantinople kii al bazin al byzantin al al al malikul al al al malikul byzantin Qaysar bind ñeneen mooy l'islam loolu la. du man ñi nga xam ne ñoom laa bokkal gisin rek laay waxtaanal même entre personnes nii bu manuñu ne ñun ñi ñu ñi ñi nga xam ne dañoo wuteeg ñoom ni ñuy gisee yépp duñu dañ leen di boycotter man xam ngaay ñun ay ibaadu rahmaan lañu dañuy woote ci sunna mais waa ahlu turuq suufiya yi ñi nga xam ne ay daal ay daalluun lañu selon selon man en tant que waa ji ne man selon man ibaadu rahmaan walla ñun ibaadu yi ñee ñoom ci shirk lañ nekk boroom gàmmu yeeg màggal yeeg yooyu ci shirk lañ nekk ak seen sëriñ yi lañ jàpp def ko yàlla léegi man ni may def ñooñu aw maag ñoom benn discussion bu ma leen rombee du ma leen nuyu ñu ma nuyu du leen fay taf leen jàppe leen ay yéefér yow xamoo yow xamoo man ashraku billah kisra am waajooju yow loo waajooju loo ko man di wax en tant que ibaadu bi yow loo man di wax murid bi ne waa ji ab mushrik la ndax moom day jaamu xabru yi nga wax loolu ba doyal mais dama lay laaj loolu tax nga taf ko léegi dootoo wax ak moom bu faatu woon sax fa mu fam fa doo doo bokk ci ñi koy ñaanal yàlla na yàlla yërëm ko mu àgg la foofu mais dama lay laaj yow yow mi xalaat noonu euh, kooku noonu noonu murit boobu wala tiijaan boobu wala xaadar boobu nga ne nga nga nga nga jàppe loolu moom moo gën a mën a bokkaale ci yow wala Kisra moo Kisra kan moo dàq bokkaale ci yow kan moo dina man a bokkaale doo mën a tontu lu dul Kisra te Kisra malgré loolu yonent bi alayhi salaam bind na bind na yow nag nan nga mën a toog ndax dafa jotewul ci moom dafa sori moo tax bu newoon foofu da koy woo day doxal boppam kon ni deme ila ilaa kuffaar uzamaa'i Qurayshin Abu Jahlin wa hizbihi wa hizbihi Lahab ilaa ñeneen ak ñeneen nim deme ci ñooñu mais ki man woon a ne loolu nga bind lettre ndax dañoo sori mais dafa bind ñépp yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy nekk Makka comme niñ ko gisoon mais temps yu mais jamono ju ne saa bu xëyee gis lu naqari yàlla moo tax ñun ñuy dund ci yenn dëkk yi koo xam ne nit koo xam ne day góorgóorlu ci ci ci diine ji di góorgóorlu ci sunna naan naa fi jóge naa gàddaay naa jóge dëkk bii ndax fii ay mais dama ne la yonent bi aleyhi salaatu salaam Makka kañ la commencé gis fa ay munkaraat comme l'imam Ibn al-Qayyim doon wax ah mais bi rahmatullah alayhi li mu nekk Makka treize ans yi mooy treizième année bi ci la door a gise loo xam ne kiiwul mu daal di gàddaay Eh, mais ba mu loolu loolu loolu ci la dëkk ba mu fa newee lépp ay munkarat kese la doon gis lu dul noonu mais taxul benn yoon gaa yi julli ci yàlla yi lay ñëw di waxtaanal léeg-léeg mu fekk leen ci kaaba gi léeg-léeg mu ñëw fekk leen ci feneen ah comme li Seydina Nuux waxoon alayhi salaatu wassalaam rabbi inni da'awtu la laylan wa nahaara yonente ma lay sa saab loolu lépp def na ko woona ay ñoñom guddeeg bëccëg en aparté en public fépp woo na leen te ñooñu xam na ni ñii abadatul awsan lañu ay jaamukatu yàlla ay yàlla yu foo képp lañu mais da doon dem di waxtaan ak ñoom yow nag ki nga xam ne moom nee na ashhadu an la ilaha illa allah nga kolal ko étikatu mushrik dootoo wax ak moom dootoo ko nuyu bu la nuyoo doo ko fay xam na ne yow moomu yow moomu war ngaa seetaat sa bopp te yow yaakaar nga ne <laughs> yow xamoo ne yaa ngi yàq fa yaakaar ne dangay ngay defar ndekk da ngay yàq moo tax l'islam lool la de loolu dañ koy jàng fii yàppaar ay mettre ay barrière nit da ngay ubbeeku yonent wala sa sa loolu la ñu jàngal parce que boo yoree li nga xam ne moo gën a ci kaw suuf waroo tëju te tamit waroo nekk koo xam ne sa bopp rek nga ko yéene wala sa clan da ngay yéene ñépp dugg ci hatta George Bush même lu mu def Irak yépp mais bu dee ne yow man ngaa ñaan buur yàlla gindi ko mais lu la ko teree ñaan au nga naan buur yàlla yal na ko buur yàlla mbugal bu dee ne yow yow am nga yaakaar ne bu ma ko ñaanalee de mën naa gindee ko mais lu tax doo ko ñaan mu gindee ko ah te yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Ali wala in wala in yahdiya bika Allahu rajulan waahidan xayrun laka min humuri na'am beneen bi mimmaa tala'at alayhi shams buur yàlla def gindi benn nit jaare ko ci yow moo gën nga amoon àddina ak li ci biir li soleil bi tiim yépp di fenk yépp nga moom ko moo gënoon nga am xumurun na am gëléem yu xonq yooyu la nga xam ne ñooy symboliser milliards yeeg alal ju dul jeex ji ci àddina nga amoon loolu lépp alalu àddina nga moom fépp continent yépp yaa moom lépp loolu nga gindi benn nit buur yàlla gindi benn nit jaare la ko ci yow moo gën loolu lépp loo mooy tax nit du nay ci ñaan te nit bu amee loo xam ne leer na ko ni lii mooy njub gi waru ko nay mbokkam yi waru ko maye son semblable même ak couleur bu man di am ndax lislaam xamul couleur l'islam li mu xam ibnu aadam la xam waaw doomu adama la xam mbindeefu yàlla la xam waaye xamul kee sheykhun aswad laak sheykhun ahmar laak kee sëriñ bu ñuul laak loolu koo gis muy xoole foofu xelam tollu foofu xamal ne kooku noonu mu ngi ci ténèbres yi